beneen volet bi beneen wàll wi pàcc bi mooy est nit ki mën naa dajale ay jullit fekk ci dëkkam la nekk tukkiwul loolu lañ waxoon moom lañuy gis tey inshaa allahu taala ah loolu masala la moo xam ne dafa am xilaaf dafa am wuute am ay wax yu bari yoo xam ne day laaj nag affaire bi day laaj eh, ak teeylu ak cellantu akuk takk bañ a perdre le fil bañ a jaawale mbir yi ndax boo seetloo xam nga nettali booy eh, siira siira bi booy nettali xew-xew yi euh, di relater ay ay fee di leen nettali di leen nettali di waxtaan li xewoon di ko di ko waxaat loolu mooy gën a yomba jàpp boo seetloo këne masala fiq yi <coughs> ndax masala fiq yi dafa gën a laaj lu gën a lu gën a lu gën a tuuti dafa gën laaj concentration teewlu ak takk jàpp ak tamit bi gis wax yi ni muy wutee lool gis nañ ne ci siira bi am na ay wax yu wute ñii ne kii la xewoon ñii nañu leneen mais bii du ñu yem rek ci kii la xewoon même tamit ci siira bi buñ ne lan moo tax kii bu bosam gën a dëgër ak yooyu ñu indi dalil yi mais fii daa gën bii moo gën moo gën a dëgër te moo gën a nangu nag nit ki xel mi muy jàpp bu baax léegi tey jàpp di téye tur yi nga gis bu ñuy wax ci fuqaha yi da gis ne du le du personnage yooyu la ñuy tudd en général ci du ñooñu dañuy tudd ci ulama ut siira yi xam nga lu ñu wax ne euh, euh, boroom xam-xam yi wute nañ nga dégg ñu ne imaam al-Waaqidi lii la ci wax ci wàllu masala fiq yeeg imaam al ibn ibn Isaaq rahmatullah loolu loolu mooy da gis ne wuute na léegi nag lii nag ci masaa'ilul fiqhiyya lañ nekk léegi nag kon ñu tàmbali kon ñu waxaat masala mi daal di dugg nag ci mbir yi mooy est-ce que y'a possibilité est nit mën na nekk ci dëkkam euh, bu ñu jaawale léeg dëkkam waxuma rek comme ñu naan Sénégal loolu réew lañ koy wax en général en général ci wolof réew mooy pays dëkk day village ak yooyu ak tamit fi nga nekk gox bi nga ne mooy nit ku nekk goxam chez lui dans son quartier dans ville dans son village kooku est-ce que mën naa waaj mën naa dajale ay julli moom loolu nag mooy laaj bi imaam ibnul mundir raxmatullah alayhi di boroom al awsat mu ne ixtalafa ahlul ilmi fil jamci bayna salaatayni fil xadar wa fil xaalati allati yajuuzu an yujmaca baynahuma mu ne moom imaam ibnul mundir raxmatullah alayhi mu ne boroom xam-xam yi dañoo wuute ci boole ay julli fekk yow yaa ngi ci sa gox yaa ngi sa dëkk yaa ngi sa village yaa ngi sa quartier yaa ngi sa kër yaa ngi sa néeg yaa ngi sa agglomération mu ne loolu de boroom xam-xam yi dañ cee wuute rahmatullah alayhim waaye dañoo wuute ci leneen tamit wafil xaala ak ci ban xaal ci ban condition ban état la nit ki mën lañ ni waa diw moom toll na ci état boo xam ne permettre nañ ko même mu ngi ci goxam mu ngi ci réewam mu ngi ci këram mu ngi ci dëkkam moom permettre nañ ko mu boole ñaari julli léegi jàpp nga lool mu ne fa qaala taifa muy indi wax yi mu ne benn mbooloo ne ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi yujma'u bayna al-maghrib wal-'ishaa'i fi al-laylati al-matiira am ñu ne des na dajale entre timis ak gée ci guddi goo xam ne ci guddi goo xamante ne dafay taw une nuit pluvieuse muy taw moo tax da gis jàkka yi bu demee noonu ñu julli timis ba pare taw bi di foor di continuer imam bi mën na ne après bu ñu pare timis mu ne ku bëgg fekke gee bi gee léegi lañ koy julli loolu nag tam mu bizarre ci sénégalais waaye loolu mooy sunnaa yonent mi aleyhi salaatu wassalaam nag du tax ñu ne kenn du ko def déedéet ay diine ju bees yi gaa yi diine ju bees lañ fi indi yaa subhaanallah yow loo xamul rek jàpp nga ne loo xamul ci diine ji rek lu bees la kon de li bees li bees ëpp li beesul de ndax ñun xamuñu dara en général si c'est la réalité te nag nit ku nekk da war a jàpp sa bopp noonu yow li nga loolu moom moom c'est une réalité li nga xamul moo ëpp li nga xam wa qul liman yadda'i fil ilmi falsafatan wala ma'rifatan arafta shay'an wa ghabat anka ashyaa'u waaw moo tax poète bi mu ne waqul waxal liman yadda'i bil ilmi ma'rifatan waa jiy wootewu naan xam-xam bi moo ko moo moo am xam-xam nag mooy xam boroom xam-xam plein bi nga xam ne fii mu ne moom xam-xam moo ko peeg waxal waa jooju noonu di fëgg dënnam di wootewu ana a'lamu nnaas waaw façon yooyu nag baaxul li ut xam-xam li yuqaala fulaanun qad ala rijaala comme li boroom masaalik wax radiyallahu anhu mooy loolu dafa bokk ci façon ñi sàkku xam-xam nga xam ne ñooñ seen xam-xam googu yàlla soxlawul façon yooyu ndax lam lam lam lam lam lam yakun li waj lam yakun li wajhillah buur yàlla taxu waaw bëgg rek ñu ne fulaanun diw de aalimun ala rijaala ak boroom xam-xam bu rëy la mu féete kaw ñi nga xam ne ñooy góor ñi waaw ñooñu nag moo tax poète bi ne waxal nag ku mel noonu di wootewu naan man maa ëpp nit ñi man li ma am ci xam-xam kenn amu ko arafta shay'an nee ko ak ku man di doon hé déglu fii laa arafta shay'an lenn nga xam lenn képp yow li nga xam lenn la loolu ndaw wa ghaabat mu fàddu la nëbbu ci yow anka wëlif la ashiya loo baaree baree bari loo xam ne infini la manuñu ko nat yow nga xam une petite une parcelle d'une chose nga xam les choses yu ëpp yooyu yépp des choses et des choses et de choses yoo xam ne xamoo leen nan nga mën a fëgg sa dënn naan man ma man dama kii kon mooy ñun lool la te tamit loolu même boroom xam-xam li nga xam ne sax boroom xam-xam dëgg la loolu la war a jàpp rawatina ñun xamuñu mooy bu ñu jàpp comme xam nga Sénégal bari na fa mooy dee ñu naan bu ñu gisee ibaadu yi def leen ñu ne diine ju bees la alors que du diine lu bees mooy yow kay man comme que xaw ma li muy def maa ngi koy dóor a gis mais naa ko laaj naa ñëw ne ko hee waaye lii ngeen di def moom fan ngeen ko jële mais naa ko ngeen di def ana fan ngeen ko jële au moins dina ma jox tal bi xanaa dina ma ne fii wala lii ak lii moo tax ma def ko. bu ma ko waxee nag waaw kay ma xam ne kii mais au lieu nga laaj ko nga naan diina ju bees lañ déedéet moo tax aljamu boole ci biir dëkk bi muy taw loolu sunna la ndax lan xadiisu seydna abdullah ibni abbas radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne xadiis mu ngi ci saxi imaam muslim mu ne jamaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom seydina wa mawlaana ibn abbaasin radiyallahu taala anhu wa an abiihi mu ne mu ne jamaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayna adh-dhuhri wal 'asri wal maghrib bayna zuhri wal asri wal maghribi wal ishaa bil madina fi ghayri xawfin wala matar mu ne yonent dajale na ñaari julli di tisbaar ak tàkkusaan dajale tamit timis ak gee bil madinati mu ngi biir madinatul munawwara te foofu moom la dëkkoon fa la dëkkoon moom aleyhi salaatu wassalaam ci loo xam ne fii xaw fii loo xam ne nekkul ci période de sécurité wala matar te tawul léegi nga ne ma ma ne la nga ne ma pare nga ma ne waaw ma ne waa léegi fii lan moo fi wane ne julli kon ci eh, eh, julli julli taw day daa nekk loo xam ne day waral nit ki buñ nee ci jàkka ji par exemple ñu boole julli yi lan moo koy wane ñu ne la xoolal déglul déglul wax ji mooy xam nga wax ju ne dafa am lu ñu naan mantuuq am lu ñuy wax mafhum mantuuq ak mafhum lool ci wàllu usul usulul fiq almantuq mooy li ma wax mu leer nataqa prononcé bu ma nee waa ji sàcc la loolu moom leer na loolu maa ko wax loolu mooy mantuux bi léegi yow yow mi dégg ma ne sàcc la yow nag man nga cee tiire dégg leneen liñ ciy dégg di ci mu lay su nga ciy sous-entendre loolu loolu mooy mafhum bi kon ma ne kon loolu de mooy ne waa wóorul comme que sàcc la loolooy wane ne kon mooy ma yow yaa ci dégg ne wóorul yow man nga dem seen ni ñu ne la diw ñuy seedaloo diw nga ne ah diw de wóorul foo ko teg déggoon naa fàllu de mu ne waa ji sàcc la pourtant man est-ce que dama ne waa ji wóorul non waxuma ko de man waxuma ne waa wóorul. mais dama ne sàcc la waa ji tojekat la tojemaan la fakkat la larcin la man loolu laa wax léegi nag waa ji may déglu moom moo ci jàppe ne ko moom moo ci dégge loo xam ne man waxuma ko li yoolu nag mooy mafhum bi loolu lañ naan mafhum léegi nag fii dañ naan la xoolal li Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mooy ne Ah. dane yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de dajale na diggante tisbaar ak tàkkusaan diggante timis ak gée fii ci Médina ci loo xam ne newul ci période d'insécurité ci ragal newul tamit ci période taw muy taw mooy ne le fait mu ne newul ci période ragal insécurité ak taw loolu day yëgloo yow day wane ne kon de lii ay ngànt la yu tax ñu dajale ñaari julli waaye nekkul woon sax ci ngànt yooyu mais dajale na ko quand même wala ndax bu dul woon loolu amul bu dul woon ne taw day waral ñu dajale kon tudd gi mu koy tudd fii di préciser ne jour ah am na nag benn jour boo xam ne wala yoo xam ne dafa dajale tisbaar ak tàkkusaan dajale timis ak gée takat tawul woon te amu newuloon ci période d'insécurité loolu moo ñuy wan ne ah kon taw ndekete kon ci la ndax bu dul woon loolu tudd gi mu ko fiy tudd amul benn njariñ te loolu laysa minal kenn xalaatul naan Seydina Abdullah ibn Abbas moom ay waxam amul li wax noonu amul njariñ mooy ne loolu lay yëgle loolu la wax ji yenu lool da ciy wone ne ci wax jooju këneaa ah, taw taw raison la taw mais pas ay wis wicc wiccal de taw yu foor loolu raison la yoo xam ne day tax ñu mën a dajale ñaari tulli loolu mooy benn bi beneen bi beneen buy wane ne taw day waral ñu mën a wa boole ñaari julli muy xadiis bi nga xam ne moo nekk ci muwatta u seydina imaamu Maalik imaamu ahlil daaril hijrati radiyallahu ardaa te tamit ci imaam al Bayhaqi mu ñu daal koy jële ci seydina Abdallah ci Naafi' Naafi' Seydina imaam Maalik jële ko ci sëriñam di Naafi' mawla ibn Umar radiyallahu anhum wa ardaahum mu ne moom Naafi' di taalibe bi gën a mag bu taalibe Seydina Abdullah ibn Umar te jaam la woon bu mu libéré waaw moo gën a dëgër ci Abdullah ibn Umar que doomu Seydina Abdullah ibn Umar di Saalim ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhum wa ardaahum Naafi' ne mu ne sama sëriñ de di sama di Abdallah ibn Umar de kaana idaa jama'a al-umaraa'u bayna al-maghrib wal-'ishaa'i fi al-matar jama'a ma'ahum Seydina imaam Maalik jële kon ci sëriñam boobu di imaamu Naafi' mu ne sama sëriñ di Naafi' di Abdallah de di doomi al-Xalifa Umar ibn al-Xattaab moom de radiyallahu anhu bu autorité yi mooy njiit yi yi nga xam ne njiit yi ñoom ñoo doon jiite temps yooyu temps Omayyad yeeg yooyu ñoom ñu bu ñoom ñooy jiite mooy gouverneur bi nekk ci gox bi bi ñu teg ci dëkk bi wala yooyu ñoom ñooy jiite ñooñu nag bu doon taw dañu doon dajale mu ne ñooñu ak tamit ñoom buñ doon dajale julli yi ñooy doon ñoon jiite ci jàkk yi buñ doon dajale diggante timis ak gée timis ak gée ñoom dañ doon dajale moom Seydina Abdullah ibn Umar da doon dajale kom ñoom ànd ak ñoom ci julli jooju lan moo koy wane buur loolu du ko def yow yow yow déglul ma xalaatal yow yow yaakaar nga ne ab saxaaba radiyallahu anhu dina def loo xam ne leer na ko ni lii baaxul lii day yàq julleem walla baaxul mu toog di ci noppi nit ñi di ko def mu koy def hein mooy ne dafa xam ne ñii li ñuy def ci sunna lañ ne mu topp leen mu topp ci li ñuy def ñu dajale mu daal di dajale voilà te tamit na ko noonu la imaam Muusa ibn ba soloowe muy Muusa ibn Uqba wax naa la euh, du boroom xam-xam ci wàllu siira kese boo demee ci saxiix yi moom imaam Muusa ibn Uqba min rijaal saxiix dafa bokk ci ñi nga xam ne daf ñu bokk ci boo demee ci saxiix imaamul Buxaari yooyu da fay fekk xadiisu Seydina Muusa ibn Uqba moo tax imaam Maalik ne woon fa innahu kaana siqa moo imaam Ahmad ibn Hanbal doon dénk nit ñi doon dénk ki nga xam ne moo bëgg a jàng histoire yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu daal di jàpp ci magaazi imaam Muusa ibn Uqba fa innahu siqa imaam ahmad doon wax fa innahu kaana siqa moom de ku wóor la woon ku dëgër la woon mu ne de seydina umar ibni abdil di sëtu seydina umar ibn alxataab da doon dajale diggante li nga xam ne mooy timis ak gee bu dee ne ida kaana al matar bu tawoon te loolu imaam al bayhaqi daal dina koy soloo ci sanad boo xam ne bu wér la kon yii yépp lan day wane lan këne dajale julli ndax taw dajale julli ndax li nga xamante ne mooy taw bu foor lool moo na imaam ibnul mundir damaa gaanu dugg ci dalil yi ndax mu leer léegi ci bopp ñu ñun wolof yi léegi mu ne kon waxoon nañu benn mbooloo ne dañuy dajale diggante timis ak gee ci guddi goo xam ne dafay taw waaye wala yujma'u bayna adh-dhuhri wal 'asri fi haalil matar am ñu ne nag waaw loolu dina dox ci entre timis ak gee waaye bu dee entre tisbaar ak tàkkusaan même buy taw duñ ko def waaye loolu gis nañ ne loolu dëgërul wax jooj noonu dëgërul ndax waxu seydina abdallah ibn abbas bi ñu gis sànq gis nañ ko loolu loolu noonu day wane na loolu it mën naa ne ah léegi mu ne imaam Maalik da cee teg ne wa yujma'u baynahuma wa in lam yakun matar idha kana tiinan wa dhulma mu ne imaam Maalik nee na dinañ boole entre lan isha maghrib ak dinañ leen boole muy timis ak gée bu dee ne même bu tawul waaye mu bari mooy fekk loo xam ne dafa taw ba pare taw bi arrêté mooy mooy taw bi arrêté mais mu def ay inondation yoo xamante ne nii dafa dem ba waaye ban bi daanaka accès loolu ban la doon wax ndax ban fa amoon mais mooy loo xam ne inondation yu tax yow mën a pour nga accès yi sa jàkka ja wala yooyu walla génn lool day jafe mu ne te mu lëndëm këris mooy timis ak génn ak lay wax mu lëndëm këris bu boobaa mën nañoo boole li nga xamante ne mooy timis ak gée te loolu tamit wax ji ne mën nañoo boole diggante timis ak gée ci buy taw guddi taw loolu la imaam ahmad wax comme li imaam ibn al wax ne ak imaam isxaaq ibn rahaway ah loolu moom tamit la comme niñ ko gisa léegi seydna abdullah ibn umar ibn al radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma naka noonu moom la imaam Abaan ibn Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu moom tuddoon nañu ko dégg siira ba ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a bind siiratu rasuulillah Seydina Abaan di doomi Seydina Usmaan ibn Affaan ak Seydina Urwa ibn Zubayr Seydina Sa'iid ibn al-Musayyib ak Abu Bakr ibn Abdirahman ibn al-Harith ibn Hisham surtout Abu Bakr ibn Abdirahman bi surtout kan la magu Abu Jahl al-Harith ibn Hisham Abu Bakr bi bokk ci fuqaha as-sab'a boroom set boroom xam-xamu fiq yi ginoon a mag jamonoom biir Madinatul Munawwara ci taabi'in lay doomu koo xam ne sët la ci Abu Jahl bokkoon ci ñooñ waaw yuxrijul mooy génn suñu boroom mooy lu dee jële ko ci luy dund mooy génn lu dund jële ko ci luy dee nga ne abu abu jahlin moos moom mi sëtu abu jahlin la woon ndax magu abu jahlin mooy maamam di abu bakr ibn abdirahmaan ibn alxaaris ibn hisham ak abu salama ibn abdirahmaan ak ñoom ñoom ñépp ak comme Umar ibn Abdul Aziz la wax lii moo ne woon seen madhab ah kon boo seetloo wax bu njëkk bi ñoom li ñu gën kii mooy ne ñoom entre lan la ñuy wax dajale entre timis ak gée buy taw lool mooy li gën lool mooy seen avis mu ne waqaala fa am beneen mbooloo nag mu ne yujma'u bayna adh-dhuhri wal 'asri wa bayna almaghribi wal isha fi xaali almatar ida jumica baynahuma walmataru qaa'im wala yujmacu bayna salaatayni illa fi xaali almatar mu ne hakada qaala shaafiiyu wa abu thawr ba léegi imaam boroom al awsat boroom al awsat di imaam ibnu almundir ne imaam ibnu almundir raxmatullahi alayhi mu ne am na benn mbooloo bu ne nag mbir yi yamul rek ci timis ak gée xam nga sànk wax naa lool ma ne la mais boobu noonu dese naa dëgër kër ci timis ak gée kese la ndax waxu Seydina Abdallah ibn Abbas biñ la xadiisam boobu këne dafa dajale bayna zuhri wal asri wal maghribi wal isha ci loo xam ne ci Medina amul tiit amul taw loolu taw bi du isha maghrib rek lay lay yëg nga yëge ne ndeka loolu dinañ leen boole ci buy taw waaye tamit az-zuhr wal asr looloo tax mu ne am na beneen mbooloo Imaamul Mundir moo ñu ne dañuy dajale tamit entre tisbaar ak tàkkusaan comme ni ñuy dajale entre timis ak gée bu dee ne day taw ñu ne di dajale nag taw bi bu fekk muy tawa ah, paamu taw ba taxaw gaa yi ne nañ ju non fekk wal mataru qaa'im fekk taw bi mu ngi accéléré nekk ci mu ne waaye nag kenn wax ji mooy mbooloo ñu ne kenn dajale benn julli ñaari julli lu dul bu dee day taw mu ne ne noonu lii mooy waxu imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi te loolu la imaam Abu Thawr wax rahmatullahi ala al-jami' ah kon boo seetloo ci wax yi mooy da gis ni ak inondation affaire bi buubeeg buu yi bari ci dëkk bi lëndëm këriis te si imaam abdullah eh, umar ibn abdul aziz radiallahu taala anhu wa arda comme li imaam eh, lay ci jële ci moom daal di solo pa moom moo jële ci moom direct benn moom da dajale entre ñaari julli bu dee ne dafa am ngalaw fii xaalir riixi ngalaw ak mooy genre ouragan wala ngalaw yu foor ak tamit lëndëmaay kon loolu mooy yenn façon yi nga xam ne kon gis nañ bu ñu récapituler mooy feebar non non Euh, euh, euh, taw lëndmaay këriis ngelaw ak li nga xamante ni nii mooy buu inondation yu am yooyu yëpp dangay gis ne kon ay tax-tax la yuy tax ñu dajale li nga xam ne mooy ay julli ci jàkka yeeg yooyu waaye tamit bokk na ci yooyu ci nga xamante ne tamit man naa tax nit ki dajale ay julleem mooy feebar mooy feebar ko loolu moom mooy waxu imaam Maalik imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi xam nga sànk wax nañ imaam Shaafi'i moom nee ci lii muy taw képp lañu mën a dajale entre tisbaar ak tàkkusaan ak timis ak gée burul loolu duñu dajale fenn ci biir dëkk bi amul dajale du am waaye imaam Maalik ak imaam Ahmad rahmatullah alayhim ñu daal di ci ca imaam Maalik boole na ci lëndëm géej li nga xam ne mooy euh, euh, buu yeeg inondation yeeg yooyu buu bi ban yeeg yooyu bari ci dëkk bi waaye da cee boole tamit këne ku feebar tamit ci la waaw ndax ñoom loolu ñu ngi ko jële ci xadiis bi nga xam ne moo nekk sunan Abu Dawud ak imaam at-Tirmidhi ak imaam Ibn Maaja rahmatullah alayhi muy xadis boo xamante ne nii euh, xadis la boo xam ne bu xasan la muy li yonent bi aleyhi salaatu ci baabul mustaxaada al istixaada la ko boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi di indi ndax dañoo xam nga mooy njorgel ki nga xam ni ndaw si nga xam ne ay réglam dafa am discontinuité mooy ne moom règle yi taxawatul lay dem dépassé na xadd bi nga xam ne limite bi nga xam ne ci la aqsa muddatil hayd fi nga xam ne jigéen waru koo mën a dépasser di ci gis règle moom day continuer règle yu continuer la kooku noonu dafa may àtte dafa may àtte loolu dafa ma sax nu ñuy def ba ñëw ci loolu moom fooguma ne siira bi dinañ dugg ci ahkaamul hayd de non non loolu dina ma jaaxal lool denn xew-xew boo xam ne ci siira bi nettali yi ma ngi waaw oh, loolu ci téere fuqaha yi ñoo koy gën kii ak buntu fiq yi ñuy jàngale fiq léegi <clears throat> ñoom dañu ko qiyaase foofu dañu ne ndax mustahaaba boobu dafa ay ay jigéen lañu woon nag yu ñu xamoon jamono yooyu jamono yonent bi alayhi salaam yoo xam ne loolu da leen doon dal bokkoon na ci ñooñ nag di xam na bint Jahsh di xam na di doomi Jahsh léegi nag question ka fàtt eh, bon siira la ñu ne te gis nañ fi doomi Jahsh yi léegi limal ma ci ñi nga xam xam nga kii na bint Jahsh moom xam na bint Jahsh masoon nañ ko fi tudd sax Hamna bint Jahsh masoon nañ ko fi tudd waaye dama lay may loolu bi ñuy gis ci li jëm ci wàllu ci wàllu ci wàllu li nga xamante ne mooy xaadisatul ifki xadiisul ifki gisoon nañ ni moo doon jàppale da doon bokkoon na ci ñu tuumaaloon sayyidatu Aïsha ngir jàppale sëram sëram kon mooy kan sëram maj dimbali la soxna la woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw seeru sayyidatu Hamna bi mooy kan <clears throat> mooy Zaynab Zaynab bint Jahsh Zaynab bint Jahshin sayyidatu Zaynab bint Jahsh moo doon seeru kii te yonent bi alayhi salaam doon ko denc léegi kon kenn ngoog góor ñi góor ñi kan moo fi kan nga xam muy sœur wala frère ki nga xam ne mooy Hamna bint Jahsh di di frère sayyidat euh, Zaynab bint Jahsh kooku mooy ta martyr la faat nañ ko keroog Uhud mooy kan abdallah ibn jahsh seydna abdallah ibn jahsh moo ñaanoon ñaan nga mook seydna saad ibn saad euh, xaalu nabi euh, euh, di ibn waqaas kii saad ibn abi waqaas bañ joxee Uhud ala nañ ñaan ku nekk ñaan lan ngi moom mu ñaan ne buur yàlla dafa bëgg ñu rey ko daggaate ko bu ñëwee nga laaj ko lan loo tax ñu def nga dee nga ñu def la nii nga ne ci yow noonu lañ ko fekk keroog moom seydina abdallah ibn jahsh radiyallahu anhu wa kon kook suuru frère kii la keneen ma dimbali la kenn boo waxee kenn kenn moo ci des boo ko waxee ma jéggal la te gis nañ ko keroog ba ñuy jóge Makka tëj jóge seen kër ya ba Abu Sufyaan ànd ak ñoom Abu Jahlin ak ñoom Seydina Abbas romb radiyallahu anil Abbas temps mu nga woon Makka dañuy door a gàddaay ñu romb gis waa kër Banu Jahshi daal kër yi kenn newatu fa bunt yu commencé daanu daanaka max yaag yooyu ne fa ñu xool xawa a ñeewante nag Abu su ne Abbas lii nii yépp kenn taxul mu xew lu dul sa doomi mbokk bi voilà léegi wax ma kenn ci ñooñu ci waa Banu Jahsh yooyu keneen Abu Ahmad Abu Ahmad Abu Ahmad ibn Jahsh voilà kon nag loolu denn kii la woon révision la il faut ñuy jàpp affaire yi ah. paalu weesu rek si fini fàtte nañu ko kon ñu ne mooy kon ñu ngi ci fii say imaam Maalik imaam Ahmad teg wax ji ne ku feebar ci la kooku dina tax feebar luy may nit ki mu dajale ñaari julli la ñu ne ndax mustahaada mooy ki am jorngal ki gis réglam yoo xam ne dafa def mooy règle yu continuer tout léegi nag bu continuer dootuñ ko tuddee ci règle moo tax yeneen ci ma sa sa ba mu ñëwee wax ko ne ko moom day euh, benn beneen ndaw sax man de damay gis euh, euh, samay règle fala at xur du ma mooy du arrêté mu ndax afa adan salaa mu ne ko laa innama dhalika irq mu ne ko loolu benn sidit la bu dagg déedéet boo doo bàyyi julli du wax ko ni muy def léegi nag sayyidatu Hamna bii da doon gis règle yi da doon génn lu bare bare bare yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko bu dee man nga nga yéexe salaatu zuhri muy tisbaar yéexe ko nga njëkke ba pare nga teel bu tis non bu tàkkusaan jotee nga teel a julli tàkkusaan eh, nga boole leen waaw nga sangu kii boole ba set daga daldi leen nga julli tisbaar boo teg ci tàkkusaan nga boole leen léegi mu ne ko bu dee timis timis tamit boo manee nga yéexe timis mooy bu ko julli ci waxtoom ci dé- ci début bi nga bàyyi ba gée jot nga boole ko moom gée nga sangu après nga boole ñaar yooyu mu ne boo mënee ñii yépp nga def ko mooy dafa boole ci dëkk bi la léegi nag ñoom ñu ñu daal di def analogie raisonnement par analogie ñu ana def loolu diggante ah diggante lan li nga xam ne moo dal kii ak koo xam ne dafa feebar waaw ndax kooku comme que moom lan la mooy pour pourtant manoon na ki ki ki joor ko xaybam bi kii manoon manoon na ne ko julli bu jot nga def noonu nga dem julli ji même bu dee ne mu ngi génn loolu dañ koy dañ koy da ngay euh, jël say précaution même booy julli deret yi ñëw loolu garaawul loolu tojul sa jàpp mais manoon na ko wax ah, euh, weer kii waxtu wu jot nga def ko mais da ko ko wàññil ngir mu boole julli yi def leen ci benn waxtu ñu ne nag loolu gis nga coono boobu doon xew ci moom buñ ko naroon a digal tout le temps mu koy def ci waxtu wu ne loolu mooy képp même ki li dal ki feebar feebar loo xam ne pour bu bu julli waxtu wu nekk ci waxtoom julli bu nekk ci waxtoom day jafe loolu ñoom ñoo yem te loolu nag insha allah mooy li gën a dëgër léegi léegi nag buñ gisee bi mu am beneen mooy kon gis nañ yi nga xam ne mooy yi tax kon ñu daal di wàññi ñun ñu daal di boole boole wàññi moom kenn bu xalaat boo wàññi julli ci biir réew dëkk bi mu ne loolu man dane c'est impossible loolu loolu man dane c'est impossible loolu c'est impossible léegi nag mu am ñeneen ñu ne yeneen boroom xam-xam yoo xam ne dañu ne am na sax yeneen yeneeni cause yu tax du an du taw mais taw bi ak ay neige ak yooyu yëpp ci la ah, comme muy neige loolu muy neige neige bu metti grêle yeeg yooyu yëpp ci la ngeen ah. julli ji timis affaire bi di grêlons yi wàcc di wàcc loolu ba imaam bi bu ko neexee mu daal di boole li nga xamante ne mooy timis ak gée léegi nag mu am ba yeneen boroom xam-xam yu ne dëgg la yii yépp waaye am na sax leneen loo xam ne tax na man naa tax nit ki mën a dajale moom la imaam ibn al munzir di wax ba léegi ci al awsat mu ne wa qaala mu ne am na beneen mbooloo sax boo xam ne nee na am na sax beneen mbooloo boo xam ne ñoom nee nañu këni euh, mën nañoo boole entre julli même bu dee ne yii yépp amul hein hein waxaatal am na beneen mbooloo boo xam ne nee nañu mën nañu boole julli yi bu tawul grelul neejul feebar dalu la malgré yooyu yépp amoon nekkoo ci insécurité mais bokk na tamit ci jamono yi man a mooy période d'insécurité ndax hadith Seydina Abdullah ibn Abbas bi loolu tamit lay junjaale mu ñu ne yii sax bu fi amul sax nit ki des fois ci ay conditions dina mën a dajale ñaari julli mu ne waaw waaw waa ko waa wax ji moom fu mu tegu Eh, mais mooy xadiis yi nga wax sànq xadiis Seydina Abdullah ibn Abbas bi ne Sahih ibn eh, imaam Muslim Seydina Abdullah ibn Abbas dane yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa dajale bayna salaatayni bil madina min ghayri xawfin wala matar ci bii nii am na yu ñëw yeneen yoo xam ne dane min ghayri xaw te newul ci tukki te newul ci insécurité voilà léegi nag ñoom ñu ne waaw léegi nag lii de wane ne kon kon kay dajale en dehors ji ci yii di yépp ñu ne moo tax loolu mën naa am ndax yonent mi alayhi salaatu wasalaam sax na ci moom këne dajale na ah këne dajale na moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa dajale entre julli yooyu te newul ci tawul te tamit newul fi nga xamante ne mooy tukki te tamit newul newul ci tukki ñu ne loolu day wone loolu mën naa ne euh, ta Seydina Abdullah ibn Abbas mais xadiis bi li tax mu wax ko daa am lu tax daa am lu tax nga ne lan moo tax mu ne moom dafa newoon Basra Basra la newoon doon def benn waxtaan bu lu am solo loo xam ne dafa soxal nit ñi julli jot am ñu ne ko ñu yëgal ko ne sëriñ bi ah julli jot na euh, mu continuer waaye kii ñu defaat am benn waay bu jóg ko ñu kiiwaat ko mu continuer ko am benn waay moom bu taxaw ci wet gi ne moom fekk arrêté li muy def jug du jug julli du bàyyi naan ko assalaa assalaa assalaa mu ne ko yow yaa may jàngal julli laa ummalak yal na mooy façon wu su booxun mën rek yow man ngay jàngal julli jamaa rasulullah yonent bi alei saatu salaam dajale na bayna salaatayn dajale na entre az-zuhra wal asr dajale na entre tisbaar ak tàkkusaan bil madinati madina wal wal maghriba wal isha ak tàkkusaan ak timis biir madina min ghayri xawfin te amul woon ragal wa newul woon ci ragal wala matar te amul woon taw ci yeneen yi wala safar te newul woon ci tukki léegi kon ñu ne ko nag bi mu waxee lool léegi moo tax yenn taalibe yu magu Abdullah ibn Mas'ud yi euh, bi mu déggee loolu nee man affaire bi daf ma jaaxala jaaxala jaaxal mais mu bi mooy dafa bizarre ñoom ndax mu ngi koy dóor a dégg nee na ma ma dem ci Seydina Abu Hurayra quoi daal di koy laaj ne ko mais ah mais Seydina naa ibn de kii yonent mi alayhi salaatu salaam dafa ñëw ne yonent mi alayhi salaatu salaam dafa masa dajale ay julli tisbaar ak tàkkusaan biir Medina dafa mas a dajale tisbaar ak tàkkusaan biir Medina ak timis ak gée saa mu nekk insécurité saa mu taw saa mu lool mu ne ko waawow Seydina Abu Hurayra ne ko waawow def na ko def na ko kon mooy mbir mi ñu ne mais walla mu ngo keroog tawul dara kiiwul pourtant Seydina Abdullah ibn Abbas def na ko léegi nag bañ ko laajee ne ko waa waa léegi waa kon li ma fa'ala dalik waa Seydina Abdullah ibn Abbas lan moo tax yonent bi alayhi dajale tim tisbaar tàkkusaan timis ak gée te tawul amul benn loo xam ne lu ngànt bu tax ñu naan moo tax mu ne li kay yuhrija ummata te lool mooy riwaay imaam Muslim bi mu ne ndax da koo def ngir bañ bañ a teg coono bañ a teg xat-xat ñi nga xam ne mooy xeetal waaw waaw léegi kon ñu ne kon kay affaire baa moom mooy ne lenn la bu dee ne waa ji manu la def ñenn lu dul dajale julli yi ndax bu ko deful après yi muy def day tax du ko man ñu ne kon nag loolu day ware ne du ngànt yi rek amaa ay tawak feebar ak yooyu kese non loolu du loolu rek ndax imaam Abdullah ibn Abbas ci boppam bu doon ne ndax ñenn ñi dafa am ci boroom xam-xam yi comme euh, yenn ak yenn ruwaatu xadiis bi sax yoo xamante ni nii bañ leen laajee ne leen mais euh, euh, mais gisoo lu tax mu def lool mu ne gars ne ko mais est nekkul woon ni dafa doon taw mu ne peut-être ñenn ñi est dafa feebar. mais loolu doon dañ naan la mais loolu bu amoon bu doon feebar bi am na bu doon feebar bee tax bu doon moo tax mais yo Seydina Abdullah ibn Abbas manoon na ko wax non manoon na ne mais da da dafa feebaroon dafa feebaroon waaye li mu wax dafa leer lan moo tax mu ne da doon bañ a indi xat-xat ngir xeetam mooy kon loolu du loo xam ne da koo jagoo moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koo def ngir ñu roy ko ci lool mais ci jamonoy xat-xat ñu daal di koy roy ci yooyu moo tax imaam abdallah eh, imaam ibnul munzir mu ne bu bu fa in takallama mutakallimun fi xadiisi xabib ndax xabib mi solo aaya bi kii mu aaya bi xadis bi moom imaam mooy saxiixu imaam muslim la xadis bi ne mu ne bu kenn waxee ne xadis boobu jar na seetaan ne noonoo ndax taw bi mu fi tudd ne wala matar loolu daal moom moom moom moom moom moo ko fi indi quoi moom ci riwaayam mais dañ naan la mais ku wóorul eh, kii ne imaam Ibn al-Munzir ne dañ naan la boo waxee loolu dañ naan la da kooku dañ naan ko qad sabata min hadiisi Abi Zubayr an Sa'id ibn Jubayr an ibni abbas qawluhu lamma qiila lahu lima fa'ala dhalik qaala araada an laa yuhrija ahadan min ummati mu ne mais lii wane ne loolu xoolal kooku dañ koy tontu ne ko sax na ci xadiisu abu zubayr muhammad ibn muslim ibn tudrus an sa'id ibn jubayr mu jële ci seydina sa'id ibn jubayr an ibn abbaas mu jële ci seydina abdallah ibn abbaas wax jëm ne bañ ko laajee lu tax mu ne da koo def ngir bañ a teg benn coono benn gêne ngir kenn bañ kenn ci xeetam gêne wala coono euh, mu ne moom imaam ibnul mundir bu doon ne walaw kaana samma matar min ajlihi jamaa baynahuma rasulullah la dakarahu ibnu abbas ani sababi alladhi jamaa baynahuma bu doon ne ñu ne noonu taw bi xadiisu taw bi nañ ko mooy wu leerul quoi boobu jar na seetaat léegi nag kon nag li dañ naan li taxoon mu def ko mooy taw imaam ibnul mundir ne ne fii bu doon taw am na benn illa benn tax tax boo xam ne beneen bu wuteeg moom Seydina Abdullah ibn Abbas li mu wax mu leer naññi ne lii wa tax teg benn gene kenn ci xeetal bu doon ne am na beneen mu boole ko ci waaw te loolu day wane mu ne loolu nag day wane ne da ko jam'uhu kaana fi ghayri xaalil matar loolu kenn mooy dajale ju ko dajale woon newul woon ci période taw ah. te tamit mooy xam nga ku mel nga maal dane amaana mais mooy ay amaana duñ ko dindi ci loo xam ne lu ab saxaaba bu fekkee affaire yi wax lu leer nañ ñu laaj Seydina Abdullah ibn euh, imam Abu Hurayra mu mu mu ne def na ko li Abdullah ibn Abbas wax looloo am kooku certitude bu leera noonu kenn du ko fi di ndax ay neenaay ak wala fook naa ak yaakaar naa wi keneen voilà kon moo tax imaam al-Hafiz Hajar mu ne ci al bi muy ndax xadiis bi du imaam Muslim ñun version yi ñu indi di wax affaire taw lool imaam Muslim a solo mais xadiis bi sinon am na yeneeni xadiis yi yu bari imaam muslim da koo dajale imaam al buxaari soloo na ko mais pas bu tudd taw moo tax bi imaam eh, kii ne imaam alxaafiz ibn xajar bi muy shara xadiisu eh, wax bi nga xam ne moom la imaam ayub as-sixtiyaani wax abu ne ko mais yow est ce que moo tax dafa nettali xadiis bi moom abu chansa léegi nag affaire bi daal di jaaxal ñoom imaam abu ay abu imaam ayub as-Sikhtiyani ak ña fa newoon léegi mu ne moom ayub as-Sikhtiyani rahmatullah alayhi sëriñ la ci imaam Maalik mu ne mu ne abu chansa la'allahu fi laylatin matira qaala asa léegi mu ne ko mu ne abu chansa mais est-ce que foogoo ne yaakaaroo ne peut-être que ne guddi googu li taxoon mu dajale da doon taw ci guddi googu Abu Chansaane ansa peut-être léegi nag euh, mooy xam nga peut-être boobu wax naa la sànq ne imaam neewoon na moom it peut-être looloo taxoon bi mu innee xadiis bi ci Muwatta dane moom amaana amaana dafa doon taw taw bee taxoon waaye euh, te foofu dane min geyri xawfin wala safar ci loo xam dafa dajale ci loo xam ne newul woon ci tiit te newul woon tamit ci tukki imaam Maalik ne amaana la'allahu kaana fi matar amaana ci tukki la woon moo tax imaam alxaafiz ibn Hajar ne mais lakin rawaa muslim rawaahu muslim xadiis bi imaam muslim soloo ko ak asxaabu sunan ñu jële ko ci yoonu Habib ibn Abi Thabit an Sa'id mu jële ko ci Abi Habib ibn abi saabit mu jële ko ci sa'id ibn jubayr mu ne min ghayri xawfin wala matar mu ne nag imaam alxaafis ibn xajar ne fantafa an yakuna al jam' al mazkur lil xawfi aw il safari aw il matar léegi nag fii dafa dàq complètement que ne kon nag kon nag dajale yonent bi alayhi salaatu salaam dajaloon biir Medina taw taxul ragal taxul te tukki newul woon ci tukki waaw léegi mu ne moom imaam alxaafis mu ne wa jawaza ba'du al-ulama an yakuna al-jam' al-mazkur am na ci yeneen boroom xam yoo xam ne dañu ne xam naa li tax mu dajale dajale julli keroog mooy dafa feebar te feebar mooy man naa feebar yow amaana imaam bu seydna abu hurayra waxee ne noonu la demee tamit mais amaana li taxoon mooy yonent mi sallallahu alayhi dafa feebaroon imaam alxaafis ne wa qawwaahu nawawi wax jii nii que ne dafa feebaroon moo tax ndax dangay xam ne gis nga masala bii nii dajale ay julli saa muy taw ak yooyu noonu borom mooy madahibul arbaa ñoom ñépp dàq lool ne man dane looloo tax wax ji nii bari nii mooy madhab mooy xanafiya yi shafi'iyya yi maalikiyé yi xanaabila yi ñoom ñépp ñoo leen budul comme yiñ la wax ni yenn yiñ la wax ni muy taw mu lëndëm këris mu kii wala muy gel wala mu kii ban yi te loolu dañu ay wutale ci seen biir globalement boo génnee yooyu ñoom dañ ne nga nekk ci dëkk bi sa gox dajale ay ñaari julli man la ne looloo tax ay la yi ñoom ñu ne comme que affaire yi moo tax hadith Abdallah imam Abdallah ibn bii mu posé benn quand benn jax-jaxal ci affaire euh, léegi moo tax mu ne moo tax ñeneen ñi comme que bon ñi ne ñi ñoom imam Malik ñi ne amaana taw la woon mooy amaana googu xadiis bu wér bu nekk sa imam Muslim wane na na imam Abdullah ibn Abbas ci benn bi te tawul woon kon kon nag kon loolu dàqu léegi nag mu ne am na ñeneen ñoo xam ne dañu ne ci la keneen ñi ci la ñeneen nag ne boo tax mu ne ñeneen ñene peut-être de leen ci boroom xam-xam yi que ne dajale boobu da doon dafa feebaroon moo tax mu ne ta moom la imaam an-Nawawi daal di dëgëral rahmatullah alayhi imaam al-Hafiz ne wa fiihi nazar am na lu ñu ciy seetaat lii moom mooy que dafa feebaroon loolu lu ñuy seetaat la li annahu law kaana jam'uhu sallallahu alayhi wa sallam bayna as-salatayn li'aarid lama lama lam lama salla maahu illa man bihi nahwa dhalika al-'udhr wadh-dhahiru annahu sallallahu alayhi wa sallam jama'a bi ashaabihi wa qad sarraha ibnu Abbaas fi riwaayatihi bi dhaalika imaam al-Haafiz ibn Hajar ne li tax ma ne ci wax jii ne peut-être dafa feebaroon te imaam an-Nawawi ku mel ni imaam an-Nawawi dëgëral ko lu ñuy seetaat la lu tax ndax bu doon ne dafa feebar bu doon feebar a tax mu dajale ay julli mais ñi nekk ci xaalam moom yonent mi alayhi salaatu salaam feebar ni moom rekk am droit def lool ndax nganti diw mooy buñ nee buñ nee feebar de yu metti dina tax nit man a dajale ñaari julli ci dëkk ci ci biir néegam wala biir këram wala yu mel noonu mais est-ce que kooku day ñëw di jiite koo xam ne moom dara dalu ko mais bokkul kooku amul ngànt ki muy jiite dara dalu ko amul ngànt mu ne bu doon lool la kon te lii lii leer te imaam Abdullah ibn Abbas leeral na ko ci riwaayam këne da leen jiite woon bu doon ne kon feebar la ñi feebar ni moom alayhi salaatu wasalaam képp ay julli ni moom ne kon ñépp duñ julli ni moom ndax amuñu ngànt laa laa te loolu moom nooy bi mu naan sallaytu ma annabi sallallahu alayhi wasallam bil madina imaam Abdullah ibn Abbas julli nag ak yonente alayhi salaatu wasalaam mu dajale ñaari julli yi daf feebarul te kii boog te euh, newul ci insécurité te newul ci li nga xamante ne nii mooy tukki voilà kon loolu day leeral na que ni kon julli mbooloo leen jiite imaam alxaafis ne kon loolu waxu que ne dafa feebaroon day dàqu ndax bu dee ngànt la ci moom du ngànt ci ñi ci des ba mu leen di jiite ci loolu imaam an-Nawawi ne. am na ñeneen rahmatullah alayhi ñoo xam ne dañu ne amaana li tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di dajale julli yi keroog dafa amoon nuage léegi mu julli tisbaar bi mu jullee tisbaar ba pare nuage yi daal di deñ mu daal di bi nuage yi dañee nag mu leer ko ne kon heure ci la dafa deñ rek mu ne ah kon mu gis ne waxtu tàkkusaan dugg na léegi nag ci saasi bi muy commencé julli nuage fi newoon bi mu paree mu gis ne tàkkusaan bi dugg na mu julli tàkkusaan imaam ki euh, euh, an-Nawawi ne wa baatil wax jii moom wax jii moom moom moom caab kii neen la wax jii moom neen la këne dafa amoon ngelaw dafa amoon kii boobu nuage lëndëm asamaan si daa lëndëmoon moo xamul woon euh, léegi mu julli ba pare biñ pare affaire bi leer mu gis ne tàkkusaan jot na mu julli ko imaam An-Nawawi wax jii neen la ndax ne bu dee ne am na benn possibilité lu lu loo xam ne ci zuhr ak asr man na koo yenu loolu boo ko boo ko boo ko dawalee léegi nga ne waaw léegi d'accord nañ ci wax ko loolu d'accord nañ ci tisbaar ak tàkkusaan mais léegi timis weeg gee bi noonu tamit la demaat ak dafa lëndëmoon këris après mu julli gee timis xamul woon ba heure bi leerul mu julli timis rek après mu deñ mu gis ne gee dugg na loolu day wan ne lii doxul ah léegi mu ne moom am na ñeneen ñoo xam ne dañu ne ah, dañu ne li tax yonent bi aleyhi salaatu salaam dajale keroog dajale boobu noonu jamu suuri la xam nga loolu tudd nañ ko <laughs> bii wees mooy waxu xanafiya yi <laughs> mooy ñoom dañ ne façon booboo façon booboo mën a ne jamu suuri mooy dajale boo xam ne ci biti nii ngay foog ne dañoo boole nekke boolewuñu mooy dafa bàyyi wax benn bi ba waxtoom bi waaj a jeex mu daal di koy julli ba mu paree rek beneen waxtu yu dugg mu daal di koy julli ku ko gis nii nag ci biti foog ne jam dafa boole ndekete jamu suuri la am ñu ne loolu la loolu la mooy lii hadith Seydina Abdullah ibn Abbas bii imaam Abu Hurayra ne noonu la loolu mu wax loolu la yonent ma saab saab def am ñu ne nag façon jamono boobu la waaye loolu mu ne wa huwa ihtimaalun da'if lii moom supposition la yen bëgg koo yen mbir mi lii moom moom lu lii lii lu lu lu lu feebal la aw baatil wala loo xam ne sax neen la ndax dafa wuteeg li zaahiri muxaalafatihi li li li muxaalifun li annahu muxaalifun li zaahir muxaalifatun muxaalafatan la laa toxtamal ndax dafa wuteeg li feeñ waxu Abdullah ibn Abbas ak li mu tooge di wax daañ naan ko jógal heure bi jot na heure bi jot na am na ko laa yow yaa may jàngal julli laa ummalak wala laa abalak jamaa rasulullah bil madina bayna al maghribi wal isha bayna adh-dhuhri wal asri bila min ghayri xawfin wala matar ak yooyu waaye loolu dafa wuteeg loolu loolu da wuteeg loolu ay toog dafa ba ba waxtu waaye jeex mu def ko te loolu waxoon nañ la difficulté bi nekk sax loolu nit ki xam. Ah, même bu dee ne lenn ci boroom xam-xam yi comme ñoom imaam al-Qurtubi ak imaam al-Haramayni ñoom dañoo euh, kii ne dëgëral bu mel nii ne jamono suur yi la woon. ak ñoom imaam Ibn al imaam at yooyu noonu léegi ñoom ñoom fi ñu ko teg ak imaam kii ibn sayyidin nas ndax dañ ne ndax abu chansa mi soloo xadis bi euh, comme mi nga xam ne mooy xadis ba bu xadisam boobu mu ngi ci saxi imaamul buxaari saxi imaam muslim euh, amr ibn dinar dane dama wax abu chansa ak axara zuhra waa ajjala al-asra wa axara al-maghriba wa ajjala al-ishaa qaala wa ana adunnu qaala ibnu sayyi an-naas wa raawi al-hadiis adraa muraadi min ghayrihi léegi mune ne mu ne moom kii euh, bi euh, mu ne euh, kii mu fi ñu ko teg ñu ne ndax ndax ndax Amr ibn Dinar dani damaa laaj Abu Sha'tha bi mu nettalee xadiis bi ma ne waaw yow est-ce que foogoo ne ko yaa aba chansa yow sama sëriñ abu chansa abu chansa adunnuhu man de man man man man man Amr ibn Dinaar damaa yaakaar damaa njortu këne dafa yonent mi saa satu salaam dafa yéexa tisbaar bi ca feewam daal di teel a julli tàkkusaan mooy li ñu waxoon sànk ca frontière tisbaar mu julli tisbaar bi mu paree rek gee jot na ko non tàkkusaan jot na ko noonu naka noonu lii tamit bi bi gee jotee bi timis jotee mu yéex a timis bi bal yée gaawal li nga xam ne mooy gee bi bi mu ko waxee lool Abu Shansa ne ko azun wa ana azun man yaakaar naa lool imaam ibnu Sayyid an-Nas ne wa raawil xadiis ki soloo xadiis bi te mooy Abu Shansa moo gën a xam ci loolu ab règle la raawil xadiis moom moo gën a xam ci solo xadis bi moo gën a xam adra bi ma rawaa moo gën a xam li nga xam ne moom la solo waa waaye ila lam yu xaalis bu wutewul ak loolu ndax bu dee dafa leer mu wax lu contraire xadis bi leer mu wax lu contraire loolu mënuñoo toog rek naan raawil xadis adra bi ma rawaa léegi nag wax jooju imaam alxaafis ne imaam alxaafis ne laakin lam yajzam bi dalik mais abu chansa même bu dee mooy raawil xadis dëgg la règle boobu moom moo gën a xam li muy kii solo moo gën a xam li mu solo waaye mais doguwul ci affaire taalibeem bi dana ko man yaakaar naa ne foog naa ne lii wa taxoon mu ne ko man it naa mais ay foog waxu la moom doguwu ci hein te gis nañ moom li mu wax sànq Ayyub as mais lan la ko wax sànq mooy xam nga wute na ak lii moom ci boppam bi ko euh, euh, euh, kii Ayyub as-Sikhtiyani di moom laa la doon naan sëriñu kii la imaam Malik la gis nañ sànq li mu li mu wax moom Abu Chansa li mu wax taalibeem bi di Ayyub mais wute naag li dane moom moom mi yaakaar ne dafa newoon ci guddi goo xam ne day taw mu ne ko manit waa amaana hein gis nañ loolu gis nga mooy ne même loolu noonu même Abu Sha'za ji boppam mooy affaire yi saxul ci moom këne te lii ak njort la te gis nañ ko mu wax taa beneen taalibeem bi lu wuteeg lii ne moom it mooy comme affaire yi leerul tey lii mooy danaan peut lii la suba mu lii la kooku nag kon mënuñ cee wax arraawi adra bi maa rawaa loolu mënuñ ko fee wax waaye malgré loolu lépp malgré loolu lépp euh, imaam alxaafiz ibn Hajar li ci yéeme <laughs> mooy mooy malgré yii nii yépp mu dàq yenn yi gis nañ tamit wax imaam an-Nawawi yi te yooyu tamit moom du ko reprendre ci Fathul Baari bi muy saraa xadiis boobu mais li ci yéeme dane malgré yii yëpp moom fa mu teere conclusion ngir bañ a dugg ci kii yi dafa ne mbir mi eh, jamu suur yi lay niro mooy loolooy mooy li imaam an-Nawawi dàq ne loolu moom dafa wuteeg lii te mu ne te imaam al-Qurtubi moom la dëgëroon ak ñenn ci qudama u yéeg ñoom abu eh, ñoom ibn Majishun ak ñoom imaam at-Tahawi loolu ah loolu noonu noonu la kii ne moom la mujj moom imaam euh, an alxaafiz ibn xajar ne moom la wéral te pourtant xoolal li mu wax nii yépp malgré reconnaître que ne bon imaam ibn sayyidin nas lim nar a mbir mi rahmatullah alayhi que ne ar bi ma rawa loolu moom duñu ko mën a jàpp ndax Abu Chansa ci boppam doguwul ci affaire bi mais malgré tout quand moom la mujj dëgëral moom imaam al-Hafiz ibn Hajar waaye ne jam'u suuri wal jam'u suuri awla mooy que ne fii li gën a ñu yen ko mbir mi mooy ne jam'u yi la dafa dajale bi yonent mi alayhi salaatu salaam dajale ci biti lay niru que dafa dajale mais réellement dajalewul mooy dafa julli bu nekk ci waxtoom bii da ko yéexe gaawal bële waaye dangay gis ne wax ji mooy ne wax jii dëgërul moo tax waxu jamaahirul ulama boroom ñeenti ngir yi mooy seen kii mazahib yi bu ci nekk lay wu ñu indi rek dangay gis ne lay woo du dëgër ndax lay woowu du dëgër ndax Seydina Abdullah ibn Abbas lii mu wax ba pare mooy bu xam nga bu bu waxul woon buñ ko laajul woon lan moo tax mu def ko mu indi wax jii mooy yii yépp mënoon na dugg ihtimalaat yi supposition yi mais dafa wax lu leer këne araada allah yuhrija ahadan min ummati da koo def ngir bañ a teg benn gene kenn ci xeetam looloo tax nag looloo tax mu am beneen mooy euh, euh, boroom xam-xam yooyu nga xam ne ñoom ñoo ne xam nga sànq wax am na ñoo xam ne nee nañ yii yépp sax bu amul mën nañoo dajale waa nga waa léegi ñooñu ñooy ñan wax nga ma seen dalil mooy xadiis Seydina Abdullah ibn Abbas mais léegi ñoom ñooy ñan ñooñu ñooy ñan ak lan moo tax ñoom dañu ne nit ki dina mën a dajale même bu dee taw yi kii yépp amul waaye mooy aajo boo xamante ni nii daal aajo la bu buñ joyal rek boo xam ne nit ki mooy pour mu bañ koo julli mu mu mu julli ci waxtu wi day difficile ci moom mooy ñaari waxtu yi mooy ñaari julli yu mën a boole waxuñu nit ki julli avant heure ah. mooy ñaari waxtu yu ñu war a war a boole nga def jamu taqdim wala jamu taxir ñoom ñu ne ñoom daal ci aajo gu ñu jooyal rek la waaye nag dañ koo chartal ci condition nit ki tamit bañ koo def yoonu tool buñ nee ñoxor njaay rek. mu ne maa ngi dajale ñu ne déedéet du nekk nag aada de jàpp moom mooy dee mu ne waa yow jamaa rasulillah sal ñu ne déet ñun kon ñun d'accord nañ ci xadis boobu te lañuy la dox te aajo yi mooy aajo boo xam ne daal dañuy joyal aajo yi amul naan ay lii yu méttee yu toj ci non moom daal bu demee ba xam na ne pour mu julli ñaari julli yi bu ci nekk ci wax waxtoom lu vraiment dina causer ci moom ay gen yu rëy rëy rëy kooku mën naa boole waaye di beneen condition mooy mu bañ a nekk koo xam ne da koo jàppe aada te nag ñi wax lii mooy imaam Muhammad ibn Sirin ak imaam Rabi'a ibn Abdirahman di imaam Rabi'a ñu gën ko xam ci Rabi'atur Ray muy sëriñu imaam Maalik bu mag boobu imaam Rabi'a moo wax lii ak imaam Ashhab bokk ci Maalikiyé yi imaam Ibnul Munzir gis nañu waxam ñi sànq al-Qaffaalul Kabiir mi nga xam ne daroon doon ànd ak imaam Ash-Shaafi'i moom it loolu la imaam Al-Xattaabi daal dina koy nettali ci mbooloo ci. boroom mooy asxaabul xadiis waa boroom xam-xamu xadiis yi te loolu gis nañ seen dalil loolu gis nañ ko mooy araada allah yuxrija ahadan min ummati yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da koo def ngir bañ a teg benn jeune kenn ci ki nga xamante ne nii mooy eh, kenn ci xeetam moo tax ci bokk na ci seen riwaayu yi gën a wane mooy xadiisu bi nekk ci sunanu Nasaa'i mu jaar ba léegi ci Abu Sha'tha mu jële ci Seydina Abdullah ibn Abbas mu ne moom Abu Sha'tha mu ne mu ne Ibn Abbas de radiyallahu anhuma dafa julli Basra al ula wal asr al ula mooy julli bu njëkk bi waxoon naa la ko mooy tisbaar ak tàkkusaan laysa baynahuma shay mooy mu boole leen wal walla wal isa wal isha laysa baynahuma shay mu julli entre timis ak gée diggante yi dara new fa mooy mu boole leen fa'ala dhalika min shughlin mu ne da koo def ndax dafa newoon ci yitte la newoon dafa préoccupé woon moo tax mu def ko voilà kon gis nañ ne te lool benn xutba la doon def que da doon jàpp da doon da doon xutba nekk sax imaam muslim bu abdullah ibn shaqiq mi demoon daal di koy laaj seydna abdullah ibn eh, eh, abu hurayra radiyallahu anhu moom da doon xutba xutba la doon def moo tax mu ne ci riwaay imaam muslim bi jaar ci abdullah ibn abu wa'il ne woon taalibe bu mag imaam muxadram la woon di taalibe bu mag imaam Abdallah ibn Mas'ud mu ne euh, imaam Ibn Abbas de ab xutba bu mu doon def moo ko préoccupé woon mooy xutba bi ci la woon mu ne dafa xutba ba'da salaatil asr ginnaaw julli tàkkusaan mooy dafa julli tàkkusaan ba pare commencé xutba bi Basra léegi ilaa an badatin nujum ba ni nga xam ne ci la biddiw yi di feeña mooy mu guddi timis kon jot na ba guddi gi dugg ba timis yi ba ba euh, biddiw yi feeñ bi ci boobu nag mu ne ginnaaw gi summa jamaa bayna al maghrib wal isha boobu nag la ne après bi ñu ko laajee mu ne yonent ma sa saam def na ko mooy ba waajet jógee di wax di protester après moom Abu Wa'il nee na ma dem gis Abu Hurayra affaire bi jaaxal ma ma laaj ko lool mu ne sii sii lool am na loolu noon euh, mooy dafa leer que ne affaire yi lii la voilà même xadiis bu mel nii jële nañ ko tamit ci beneen saxaaba di seydina abdullah ibn mas'ud lu mel nii xadiis boo xam ne imaam at-Tabarani moom moo ko solo comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al-Haythami tudde ci Majma' az-Zawaa'id mu ne rawaahu at-Tabaraani awsat mu ne imaam at-Tabaraani da soloono xadiis bii may ñuy bëgg a wax ci al-Awsat ak al-Kabiir mu ne mu ngi mu nga fa kafa waaye nag ci riwaaya bi dafa am Abdullah ibn Abdul Quddus mu ne kooku imaam ibn Ma'in da koo doyadal ak imaam an-Nasaa'i imaam ibn Hibbaan ne kooku ku dëgër la imaam al-Bukhari kanta moom mu ne du ku feebul waaye saduq la mooy ku dëggu la lu dul ne illaa annahu yarwi an aqwamin du'afa sauf que ku dëggu la ku dëggu la moom Abdallah ibn Abdul Quddus bii loolu la imaam al-Bukhari wax sauf que moom des fois mooy day day bari lu muy solo ci ñoo xam ne wu ay feebul lañ waaye fii dañ naan waaye fii moom nag tey abdallah ibn abdul quddus bi jëlawul ci da'if kim ko jële moo imaam al amash suleyman ibn mihran al kahili al thiqa ci al imaam amash la ko jële kon mooy ne da ngay gis ne kon xadiis bi kon wër na ndax lan problème kim doonoon imaam al buxaari yi nee na saduq la ku dëggu la sauf ko day jële ci ay da'if léegi dañuy xool est ce que tey kim jële wérul wala wér na ñu ne kooku wér ndax imaam al amash la kon nag c'est kon affaire ba deñ mu jële muy dem ba jë bi dem ba ci imaam abdullah ibn mas'ud mu ne jamaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayna adh-dhuhri wal 'asri al-maghribi wal 'isha fa qiila fi dhalika fa qaala sana'tu hadha li wala ummati mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam moom ibn umm abd mu ne radiyallahu anhuma da dane yonent bi alayhi salaatu de dajale na entre julli tisbaar ak tàkkusaan ak entre timis ak gée ñu ne nee na ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam waa lan moo tax nga def lii mu ne damay bañ dama koo def ngir bañ sama xeet nekk ci xat-xat damay bañ ñu nekk ñoom samay xeet nekk ci gene bu rëy ci xat-xat moo tax ma def lii ngir ñu man koo roye ci man bu ñu nee ci jamono yu mel noonu mm. looloo tax imaam ibn abbas ba ko loolu dalee ci xutba boobu mu doon def te loo xam ne manul na a ñàkk la mu xamal ko xeet wi mu def ko noonu mu mu yéexe ko ndax yonent mi alayhi salaatu salaam lana fi rasulillah uswatun hasana kon loolu la mooy ne da gis ne loolu la léegi nag lii nii moom day dàq complètement waxu ne jamu suur yi la day dàq complètement ne jamu suur yi la waaw ndax hmm. jamu suur yi loolu da lay indil gene bu rëy wax nañ la ak jafee xam xam waxtu bu nekk fan lay commencer fu mu jeexe loolu waxuma la awaam yi ñi xam rek yombul ci ñoom te loolu sax difficulté la gën a indi te yonent ma saab saab nee na loolu laay dàqal sama xeet loolu laa bëgg a dàqal sama xeet moo tax ma def lii kon nag loolu day wane ne kon du jamoo suur yi loolu moom du jamoo suur yi kon moo tax affaire bi euh, dañuy gis ni li gën dëgër ci wax yi mooy waxu ñoom imaam Ibn Sirin ak wax bi nga xam ne mooy waxu ñoom imaam Ibn Sirin ñoom Ashhab ñoom al ñoom imaam ibn euh, ki rabi'ati ra'i ñooñu ak imaam ibn al ak ñoo xamante ne te loolu gis nañ ni loolu sax ba léegi nii mooy da ngay gis ne ñan na ñoo xam ne ci boroom xam-xamu léegi sax bii wax bii moom lañ tànn këne lii mooy li gën a dëgër insha allah loolu mooy li gën a dëgër ci masala bi kon mooy li gën a dëgër fopp lii nii mooy li gën a dëgër léegi nag nga ne waaw léegi nag bu ñu xamee loolu lan la ñuy jariñ loolu euh, dañuy jariñ benn affaire mooy ne kon nit ki mën naa dajale entre tisbaar ak tàkkusaan ak entre gée ak timis bu dee ne moom amul def na lépp mais gis na ne du man a julli benn bi ci waxtu yi moo xam contrainte la boo xam ne comme contrainte liggéey par exemple xam nga euh, mooy koo xam ne moom fi muy liggéey mooy manu faa julli manu faa julli ndax dañ ko moom non seulement xam nga waxoon naa la ay contrat wu euh, fii contrat bi kenn du fi julli da koy signé mais boo fa mënee julli da ngay julli léegi dara nga trahirul ndax kullu shartin laysa fi kitaabillah fa huwa baatil walaw balagha mi'ata shart condition bu ñu la mën a tegal te newul à ah, dëppoowul ak li suñu borom tëral loolu neen la même bu dee sans charte la la toll loolu benn affaire la mais bu dee nit ki ci boppam mënu faa julli xam nga xam nga loolu ay laaj lañu yu gaa yi laajte est-ce que yow da nga naan waa ji bàyyil sa liggéey bi é baal sa liggéey bi quand kon léegi bul liggéey ci loo koy wax da ko naan loolu kon gêne la mu rëy ndax lii mooy dundam léegi nag kon nan ngay def dañ naan ko kon nag ah, il est hors question nag nga ne damay bàyyi kon xëy suba bu ma wàccee julli yépp timis bi non dañ naan la da ngay fexe di boole ñaari julli yi yow sa julli sa liggéeyukaay ba tisbaar ak tàkkusaan ngay fexe dajale ci benn benn bi ndax yow pour nga pour nga boole pour nga pour nga julli bu nekk yow benn bi kese julli ku am foo ko jullee rek ak noo koy jullee loolu problème la kooku duñ la ne léegi kon yow fokk nga julli doo yëpp dañ naan la nag li man da ñàkk mooy fokk nga julli ci nga ut boo xam ne di ko ci mën a di nga mën a julli dëy ci benn ci ñaari waxtu yooyu tisbaar bi wala tàkkusaan bi boo ko defee loolu mën naa ne te loolu moom la ñii ñu la tuddal ñoom imaam Qaffal ash imaam Rabi'a imaam Muhammad ibn Sirin ak imaam Ashhab min al-Maalikiyyati rahmatullah loolu la lañ gën a ak imaam Ibn al-Munzir te loolu mooy li gën a allah même bu dee wuute naag jamaahirul li ñuy wax rawatina ci madahibul arbaa yi ndax ñoom dañoo téye lool ci inna salaata kaanat ala al mu'minina kitaaban mawquta ne dañ ñuy wax li ñu waxoon xanafiya yi ci bële weesu que ne loolu am la yonent mi alayhi salaatu wassalaam moo ñu wane ne ci yenn yenn conditions yi yenn xat-xat yi moom li nga xam ne mooy al mooy leeral alxuraan moo ñu xamal ne bu demee ci gene yu toll noonu ay gene te yoo xam ne da ko joyal gene bu ñu joyal kon liggéey beeg yooyu yëpp ci la mais nag jamais au plus grand jamais bul julli dara bàyyil ba wàcc bu timis bu timis weesoo nga ñëw julli tisbaar ak tàkkusaan ak timis ak gee lool kenn waxu ko di nga fexe yow ut nooy jullee tisbaar ak tàkkusaan nga boole leen ci même waxtu bi boo jullee tisbaar ba pare nga julli tàkkusaan comme bu dee ne yow heure hiver la julli bi midi quarante cinq la yow ngay liggéey huit heures war a wàcc midi am pause midi entre midi et deux boo ñibbisee sa kër wala boog foo mën a kii mën ngaa dem ci benn jàkka bu la jege nga julleeg nit ñi tisbaar bu ñu paree nga sëlmal jàll ci teg takku sante loolu anta ala xaq insha allah ndax yonent bi aleyhi salaatu ba mu boolee ñu ne ko lu tax nga def ko dane araada an la yuhrija ahadan min ummati kon lool la kon lool tamit la ñuy jariñ mais gisoo gars yi tamit euh, boroom xam-xam yooyu tamit dañu ci teglu am solo mooy nit ki bañ koo def aada tamit mooy ne yow it da ngay fexe malgré lool ngay def ngay fexe am solution yow bés boo xamee ne léegi man ngaa julli benn bi ci beneen bu nekk ci waxtoom léegi mën nga ko c'est fini jeex na mën a koo def loolu ah. ndax yow sa gene ba jeex na kon léegi kon loolu lu am solo la te loolu moo doon kon dernier masala bi nga xamante ne ni moo ñu soxaloon ci lii nga xam ne ci lañu nekk muy ci njàngat yi ñuy jële ci ghazwatu al ahzaabi awil xandaqi